ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu addaymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu addaymaani radiyallahu anhumaa fil muqaddima fii faslun fil fikra kon fi ñu agsi woon ñu ngi woon fi sëriñ bi radiyallahu anhu doon wax wa fikratul aarifi wa na'amaa'i faatiris samaa'i taziiduhu mahabbatan lil haqqi subhaanahu rabban li kulli xalqi fii lañ yemoon bi nga xam ne ci la naan kantaa xalaatu way nand ña ca yàlla ñoom moom ci xéewal ah al ala mook an ni'ma daanaka ay synonyme lañ waaw mooy fa bi ayi alai rabbikuma tukadhiban ana ban ci seen xéewalu boroom yéen nit ak jinn ngeen di weddi waaw wa na'ama'i fatiri samaa'i ñoom ci yooyu lañuy xalaat lépp lu ne xéewaluk boroom bi la asamaan suuf lépp ñuy xalaat ci yooyu le loolu nag di leen yokk ak cofeel ngir borom bi nga xam ne mooy dëgg woo naa ko woo naa soril naa ko li nga xam ne moom lañu xamul dara di ko jéem ma taqal rabban boroom li kulli xalqit nekk boroom ngir képp koo xam ne mbindeef nga voilà léegi gisoon nañ laaya ba nga xam ne ca laaya suuratul ali imran fa nga xam ne moom la boroom bi tabaaraka wa taala doon wax te laayab 190 ba téeméer ak juróom-ñeent fukk ba ah jàpp téeméer ak juróom-ñeent fukk ñeent ba muy wax ñi nga xam ne way tafakkaruuna inna fi xalqi samaawaati wal ard waxtilaafil layli wan nahaar waaw laaya boobu comme ni nga xamante ne nii noonee la ko mawlaana abdallah ibn abbaas radiyallahu taala anhuma daal di soloowee keroog bi nga xam ne ci la fanaan kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam néeg taam-taam di yaay maymunatu bint al xaaris ndax yaay maymuna bint al xaaris yi moom mooy kii la nu tudd euh, euh, sëru euh, yaayam la ndax yaayu mawlaana ibnu Abbaas ak soxnaa yonent bi alayhi salaam di yaay Maymuna ñoo bokk baay waaw Lubaaba mooy yaayu sayyidatu sayyidina ibnu Abbaas Lubaaba bint al-Haaris al-Hilaaliya yaay Maymuna bint al-Haaris al-Hilaaliya radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum léegi <clears throat> moom ba mu fa fanaanee keroog yonent bi salaam ci gàttal ba mu nelawee ba daldi jóg daldi faxas nelaw yi ci xar kanamam jàng laaya yii commencé inna fi xalqi samawati wal bokk na ca lam ko jeexale ca ji mu ne waylun ba mu ko jàngee ba pare dane waylun toskare waylun xuru mbugal liman qara'ahunna ñeel na ki nga xam ne moo jàng laaya yii walam yata walam yatta'i bihin ta waaroowul ci laaya yi waylun xuru mbugal waylun toskare ñeel na liman qara'ahunna ci ki nga xamante ne nii moo jàng li nga xamante ne mooy laaya yii walam bi bihinna te daldu daldi wu ciy waaro waylun xur mbugal waylun toskare ñeel na liman ñeel ki nga xam ne qara'ahunna moo jàng laaya yi walam yattaid bihinna te daldi wu ciy waaroo kon nag mu ngi noonu la yàlla nañu borom bi may ci ñuy waaroo lii ci laaya yoo yële waaw moo taxit sunna la nit ki bu yeewu guddim ah ci xa guddi gi mu def noonu le roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon loolu mooy xalaat xalaatu ñi nga xamante ni nii ñooy ah, aarifuuna billah way naan ñi ca yàlla sëriñ bi di continuer mu ne wabnu abi jamrata fahluddiini radiya anhu allahu kulla xiini nasa bi anna alfikra fi lazmaani afdalu lacmaali lidil imaani sëriñ bi ginnaaw bi mu ñu waxee xalaatu ku nekk ci façon wàllu yu borom bi awliyaa yi zuhaad yi ubbaad yi aarifuuna yi léegi nag mu ñëw di ñu waxal ne di ñu toxalal waxu al imaam al imaam abdallah ibn saad ibn said al azdiyu al andalusi ñu gin koo xame ci ibn abi jamra mu ne wabnu abi jamra sëriñ bi ñu naan kilifa ga boroom xam-xam bu réengo ibn abi jamra waaw faxlu diini kuyu diine mooy <laughs> ponkal la woon ci wàllu diine yonent ki ki ci lislaam bi boroom xam-xam bu rëy mu ngi juddoo l'Andalousie muy Espagne Portugal yoo yële moom moo doon l'Andalousie jamono yu ko jullit ñu yore foofale la juddoo moom al imaam ibn abi jamra nekkoon koo xam ne nag ku ku yéeme la woon waaw ku yéemee yéeme la woon bokk na ci liggéey yi nga xam ne moom la liggéey def na muxtasar mooy tënk li nga xam ne mooy saxiixu imaamul buxaari ñu gin koo xamee ci muxtasar ibn abi jamra walla jam'u nihaaya fii bad'il xayri wal gaaya waaw mu daal di ciy def tànn ci ay xadiis ci saxi imaamul buxaari rahmatullahi aley ba pare daal di koy chara tudde ko bahjatu nufuus waaw muy chara bu yéemee yéeme boo xamante ne nii daanaka bu bu doon téere bi yépp la chara bu imaamul buxaari moom benn du mel ni moom faqih la woon muhaddis la woon boroom xam-xam maaliki ci wàllu fiq waaw nekkoon waliyu bu mag a mag a mag a mag a mag waaw bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo moo leen yar moo leen defar a cheikh euh, Muhammad ibn Muhammad al maghribi bi nga xam ne moom moo gin a siiw bi ibn al Hajj al imaam ibn Hajj kii tër boroom al kitaabul madxal kii sëriñam la woon radiyallahu anhuma waaw te al imaam ataa as-sakandari eh, al iskandari xam nga gisoon nañ ko fi wa ibnu ataa illaahi dhil maali wa sëriñ ba radiyallahu taala doon wax gisoon nañ ko al imaam ataa illaah eh, gis nañ fii li fi sëriñ bi radiyallahu taala doon tudd naan eh, wax na ci matnul xikam yooyu yëpp gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna moom ibn Ataillah xam nga mu ngi génnoon àddina la moom dund naa ak moom nee na moom al imam ibn parce que Andalousie la dëkkoon après dafa dem Misra Misra Égypte te ibn Ataillah Égypte la dëkkoon léegi mu ne ibn Ataillah as-Sakandari rahmatullahi alayhi wa radiya anhu nee na dama gis yonent bi alayhi salatu wasalaam ci gént mu naan ma ndax ndax dem nga ziyaare ji sultaanul mashriqi sultaanal mashriqi wal maghrib le sultan du mashriq et du maghreb est-ce que dem nga ziyaare ko yow yow ibn ataillah man moom laa lay laaj man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est-ce que dem nga ziyaare ki nga xam ne mooy le sultan du sow ak ak ak ak ak penku penkook sow nee na ma ne ko ah ci gént gi ah sama sang yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kan kooku mooy kan mu ne ma yonent ma lay saa saam ne ma abdullah ibn abi jamra waaw mu ne kenn amul kenn kuy teg bëtam ci moom surtout yi nga xam ne dañu ay ay ay <laughs> ku ku ku ku ku bëtam tegu loo doon rëy rëylu du ponkal ponkal lu di nga nekk koo xam ne danga naan teg day mel ni daf laa réparer waaw ndax mel ni da ngay yëg ni nga xam ne vraiment ak téyu dëgg waaw liñ naan da yëg vraiment que ne fii moom waa ji son autorité da nga koy yëg waaw moo tax al imam ibn ataillah dane moom moo ko njëkk gaañu nag al imam ibn abi jamra moo tax mu joxoon ndénkaane ne bu ma génnee àddina na ngeen ma denc ci côté ki nga xam ne mooy ibn abi jamram yi moo tax it xabroom ñoom seen xabru yi ñoo dend waaw foofale ca Égypte allahu akbar te bokk na moom al imaam ibn abi jamram yi li nga xam ne moom lañ ko euh, nga boroom xam-xam bu yàlla bu ne dañ naan dafa am natt bu rëy <laughs> bokk na ci nattoo bi <laughs> moom ni nga xam ne noonu la ko boroom euh, al imaam ash-Sha'rani boroom at-Tabaqatul Kubra moom it Égypte googu la dëkkoon nekkoon imaam bu rëy rëy rëy <laughs> yàlla imaam Ash-Sha'rani moom <laughs> yaakaar naa ne du ko ñuy présenté radiyallahu anhu hein mu ne bokk na ci nattoom yi dafa yiñ ko yi nga xam ne gars dañ ko doon weddi parce que dane am na Ibn Abi Jamra dafa gis yonent bi alayhi salaatu salaam day gis yonent bi alayhi salaatu salaam nii jëhratan ci géebéer nelawul nii nii comme ni ma man bu ma taxawoon nii ni ma lay gisee noonu voilà di waxtaan ak moom di wax ak moom gaa yu bari daal di koy weddi joo yooyu mii joo saa yi daal léegi finalement xam nga moom laa doon wax gaa yi nga xam ne dañ naan loolu man da ne yi nga xam ne <laughs> mooy ku koy wax <laughs> loolu day wane ne moom de borom bi xéewalu ko noonu te am na problème ah mooy yenn yi boo ko weddee borom bi daf la koy xaj ilal abad waaw man na la ko xañ ba ilal abad ba faw yow dootoo ko am. waaw gaa yi di ko weddi ne ko dara waaye yow sa waay daal mu daal di dem nekk ni beru kërama ah. ba ni nga xam ne noonu lay génne àddina radiyallahu taala anhu wa ardaahu eh, wa anna bi kon moom nag mu ngi génn àddina am na ñu ne l'an 695 am na nag ñeneen ñu naan la l'an 699 eh, mais l'an 699 bi fooguma muy moom parce que am na beneen kuñ naan ibn abi jamra bokkul ak moom